بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون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 wa radiya allahu tabaraka wa taala an qutbil aarifina wa imaami siddiqin mawlaana abil abbaasi ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'd ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñi ngi nuyu di tatagal jullit ñépp ci weeru koor bi nga xamante ne moom mooy weeru koor bu tedd bi shahrul shahru euh, ramadan al mubarak bi nga xamante ne comme ni borom subhanahu wa ta'ala wax ne unzila fihi al qur'an hudan linnas wa bayyinatin min al huda wal furqan nga xamante ne ci lañu wàccee al qur'an mu nekk jëmmi ba noppi di nekk loo xamante ne day tàqal day euh, euh, ñeel ñeel mboolem nit ñi hudan linnas ba pare muy nekk luy biral di fésal li nga xamante ne moom mooy euh, lépp loo xamante ne euh, doomu aadama yi soxla nañ ko maanaam mbindeef yi soxla nañ ko ba mu nekk loo xamante ne dafay tàqale tamit maanaam kon mu nekk alquran ba pare taxaw taxawaayu alfurqaan euh, moom téere borom subhaanahu wa ta'ala borom bi nag subhaanahu wa ta'ala ne fa man shahida minkum shahra falyasum képp koo xamante ne fekk na ci yéen weer wi rek na ko woor Euh, kon euh, weer woowu nga xamante ne sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma daf ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ajwadu an-nas wa ajwadu ma yakunu fi ramadan xiina xiina euh, yanzilu alayhi jibril yudarisuhu al-qur'an muy xadis bu nekk ci ñaari saxiix yi yenente bi sallallahu alayhi wasallam sayyidna abdullah ibn abbas ne radiyallahu anhuma nee na moom day moom mooy gën a tabe ci nit ñi waaye nag sax tabeem sax fa mu daan gën a gën a gën a gën te daal maanaam di dolleeku bu baax mooy ci weeru koor bi jamono ji nga xamante ne euh, Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam da daan wàcc di ñëw di jàngat di jàngataat ak moom Alquran euh, kon euh, weer woowu yelloo na mos ñu daal koy eh, delloo dañu delloo ci beral ay jotaayu alquran ci weer woowu naam eh, weer jamono ju ne jamonoy alquran la weer wu nekk weeru alquran la bis bu nekk bisi alquran la waaye nag eh, weeru koor dafa nekk weer woo xamante ne ngëneel gi dafa yaatu dafa rëy ba tax ñu war ko beral ay farlu Euh, beral ko euh, ak góorgóorlu ak ay euh, kon ci kaw loolu insha allahu taala dañuy yeggale li nga xamante ne moom la nekkoon ci suñu at yu weesu ci suratul ma'arij muy juróom-ñaar fukkeelu saaru alquran yi comme li nga xamante ne noonu lañ ko gise woon yegg si woon nañ nag ba fi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala doon wax naan in a'udhu billahi minash shaytanir rajim innal insaana xuliqa haluu'a idaa massahu sharru jazuu'a wa idaa massahu alxayru manuu'a illal musalliin mu ne kon loolu moom mooy doomu aadama mooy nga xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala ne inna nag li wér li am li wér bu wóor mooy al insaana doomu aadama Ah, waxoon nañu ne wax nañu bokk na ci wax yiñ ci wax ne yéefir lañ ci jublu ah, waaye euh, li nga xamante ne moom mooy wax ji gën a matale incha allah mooy ne doomu aadama rek la de manière générale mais dinañ ñëwaat ci xattaa bu buñ ko firee baatu yéefir euh, ci aay yi nga xamante ne moom lañu war tàmbali li ko dalee ci suñu jotaay bii euh, ne doomu aadama innal insaana xuliqa halu'a dañ koo bind mu nekk koo xamante ne dafa Euh, euh, euh, dafa gaaw a saalit maanaam dafa am ak caalit bu koy dugg ci lu gaaw loolu mooy doomu aadama iza massahu su laalee asharru lu néew ci lu lu bon mooy musiba bu ko dalee rek gis ko jazo an mun a laaj maanaam nga gis ko mu daal di nekk koo xam te ne day abattre parce que dafa am loolu day da koy dafa nekk ci moom mu nekk ko xam te ne day abattre day am benn inquiétude bu mag maanaam ak jaaxle ak tiitaange euh, ak euh, boo gisee rek daanaka ci xar bi nga xam ne kii kat tey moom euh, tey nekkul comme ni ko gars yi di loolu li koy waral mooy doomu aadama ci boppam la borom subhaanahu wa ta'aala mooñaalee noonu maanaam bindee ko noonu ni mu bindee bakkanam mu nekk ci jëmmam noonu la melaale dafa am melo woowa kon iza massahu sharru a waaye wa iza massahu alxayru manua saa yoo nag lu baax eh, maanaam mooy yiw mooy am amu àdduna parce que foofu eh, xayr waxoon nañ ko ci suñ jotaay yooyu yi weesu neel xayru foofu day tekki eh, alalu àdduna comme na maanaam moomeelu àdduna am alalu àdduna am amu àdduna ak lépp loo xamante ne def na ko gañe ci àdduna mooy lépp loo xam ne daal buñ ko xoolee ba ca biir day nekk ay xeeti avantage yoo xamante ne day nekk ci doomu aadama bi euh, te loolu di ko indil ak koom waaye mu koy indil ak euh, sañ-sañ ak mën-mën maan ak doole ak kattan ci biir nit ñi ba noppi muy faj ñaari bànneexam yi muy bànneexu biiram ak bànneexu pëyam euh, loolu saa yoo xamante ne lu aju ci mbir moomu la rek nga xamante ne avantage intérêt yi day daal di wër war a dellu si ci biir loolu et loolu yëpp day nekk loo xam ne daf koy màggal Euh, wala yu mel noonu rek nga gis ko mu nekk koo xam ne man waa xañaakoon lay doon maanaam di commencé siis maanaam ne yow bokkoo ci non non man rek maa ko moom man da man taxoon ma am ko man maa def li tax ma am ko lii déedéet yéen bokkoo leen yéen def leen nii non non wuti ji leen yéen tamit seen yos ainsi de suite ba noppi wala boog euh, muy bëgg aaki moo mbir mépp maanaam day bëgg li aaki moo mbir yi et que bàyyi ci des euh, loolu nag doomu aadama ci jëmmi boppam moo mel noonu moo tax da gis sax réew yi nga xamante ne yoon euh, amu fa dëgg-dëgg ak yu mel noonu ñi fa jiite bu fekkente ne euh, yaruwuñu amuñu benn tarbiya bu dëgg bu wér da gis noonu la ñuy doxale euh, waaye nag loolu moom mooy li nga xam ne kon jikko yi ñu doon wax ci suñ jotaay yi weesu ne borom subhaanahu wa ta'aala noonu la moo doomu aadama ginnaaw bi nga xamante ne moom la def ci moom maa moom la ko wutal jëmm wutal ko maanaam ginnaaw ne roox la. Euh, mu am bakkan maanaam bakkan boobu nga xam ne moom moo am moom moo modélisé wu c'est-à-dire que moom moo am ay forme gisoon nañ xeetu cóolóoli la mooy vapeur xeetu cóolóoli la waaye dafa tas ci jëmm ji bu mu tasee ci jëmm ji yépp euh, nga xam ne euh, cëru bakkan daa iman day feeñ ci ay doxalinu doomu aadama bi ak ay jëfam ak ay waxam ay doxalinam ak tamit relation yi nga xamante ne moom lay am ak yeneen mbindeef yi Euh, naam dana feeñ tamit surtout ci relation bi nga xam ne moom lay am ci digganteem ak borom subhaanahu wa ta'ala euh, ngir ne bànneexu bakkan yooyu ñoom ñooy yi nga xam ne ñoom ñooy noot xolam ñoom ñooy euh, féete kaw ba dominer ko ba nga xamante ne faiblesse day am benn doyadi ak néew doole ngir mën a jëm ci borom bi subhaanahu wa ta'ala et day jëfandikoo bakkan naka noonu day jëfandikoo tamit adduna parce que xam na ni. mboolem yi nekk ci àdduna euh, moom mooy zuxuruf la ay zaxaarif lañ mooy ay taar-taar lañ mooy euh, mataaul xayaati dunya mooy pometu àdduna yi mooy yi nga xam ne moom lañ ci jum jëfandikoo di jumtuwaayu àdduna yi yépp xam na ni euh, bakkan daf ko bëgg donc moom dafay fexe ba xamal ko ko bu ko defee bakkan daal di koy jël di ko laaj di ko di insister pour bëgg ci am ba pare du doylu Euh, comme li nga xamante ne la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ma euh, ma ma wa batnu ibn aadama illa turab euh, ginnaaw bi mu waxee ne doomu aadama tey fi mu tol bu amoon benn xur law u'tiya ibna aadama waad wa wa waadiyaan min zahabin la yatlubu salisan wa ma mala'a ibnu aadama wa ma mala'u batnu ibn aadama illa turab aw kama qala sallallahu alayhi wasallam doomu aadama bu ñu feesaloon bu ñu ko joxoon ñaari xur yoo xamante ne yépp ay wurus la sax da ngay gis mu daal di commencé bëgg euh, beneen xur wi euh, loolu moom moo tax nit ku jàpp ne masalan tey moom dafa nekk koo xamante ne su mbiru àdduna yi euh, moom jàpp na ni moom bu xësee ba am nangam rek léegi dina baax maanaam léegi dana daal di jublu nag léegi ci yàlla jaamu yàlla loolu njuumte gu rëy rëy la parce que Euh, euh, loolu li tax mu nekk njuumte mooy daa iman li yeneen bi wax sallallahu alayhi ne saa yu amoon bu ñu ko joxoon ñaari tund or maanaam doj montagne or ne ko lii yàqu moom moom day jàpp ne normalement maanaam ku ku amul ku ñàkk wala yu mel noonu day daal di jàpp ne noo xam naa loolu war na doy parce que euh, loolu moom mën nga cee dund say sët say sëtaat say sëtaat sëtaat ñoom ñëpp mën nañ cee dund mais yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne bu ñu ko def joxoon doomu aadama dana wut ñetteel parce que biiru doomu aadama dara du ko feesal lu suuf maanaam muy mu dugg bàmmeel rek maanaam ay bëgg-bëgg yi muy am euh, euh, motivation yi muy am ak ambition yi muy am ngir mën a am alalu àdduna dafa nekk loo xam te ne dafa xër comme daf ciy comme li nga xam ne euh, noonu la ko borom subhaanahu wa taala waxe wa innahu li hubbil xayri la shadid doomu aadama ci boppam moo nekk koo xamante ne bëgg gi mu bëgg am am àdduna ak pomit gi maanaam lépp loo xamante ne dafa aju ci monde matériel bi euh, loolu daf ciy xër naam comme ni ñu ko gisee woon tamit ci jotaay yi weesu nekkul loo xamante ne lu bon la maanaam am am am alalu àdduna am mën-mënu àdduna euh, ak yumal noonu euh, ak tamit borom subhaanahu wa ta'aala maanaam sabablu mu ubbil la ci ay xéewalam yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk loolu Euh, euh, euh, comme ni borom subhanahu wa ta'ala qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq voilà waxal ne yow yonent bi sallallahu alayhi ana kan moo sañ wala kan moo war sañ te loolu mooy ne kenn warul woon am sañ-sañ bi di tere nit ñi di xañ nit ñi taataar yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk borom subhanahu wa ta'ala ko ngir jaamam yi ba pare mu nekk tamit at tayyibaat yu teey yi min ar ci ay wërsëg maanaam loolu kenn warul sañ. waxal ne qul huwa lillazina amanu fi hayati dunya khalisatan lahum yawmal a waxal ne fii yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom subhanahu wa ta'ala ma ko wax muy suratul euh, suratul an'am waxal ne loolu dafa nekk loo xamante ne euh, wala suratul a'raf loolu dafa nekk loo xamante ne euh, ñoom julit ñi maanaam way gëm ñi te dëggu ci ngëm gi ñu gëm ñoom ñoo ko moom ci àdduna maanaam yéefir yi dañ cee dañ cee bokk rek maanaam dañ cee laalaale rek mais du woon pour ñoom euh, borom subhaanahu wa daf ko fee defoon pour jullit ñi waaye nag euh, euh, waaye bu yowmal xiyaamee nga boobu ñoom rek ñoo koy jagoo c'est-à-dire que ñoom rek ñoo koy mën a ñooy mën a jëfandikoo xéewal yi ak wërsëg yi ak bànneex yi ak yi nga xam ne borom subhaanahu wa ta'aala daf koo teg donte nag loolu yëpp daf ko réglementé maanaam dafa am ay règles yoo xamante ne moom lañ teg ngir mën a jëfandikoo yi nga xamante ne moom mooy mbiru àdduna kon du nu mu neex ak ku mu neex mu jëfandikoo lu ko neex ci anam bu mu ko neexee et que benn paramètre la boo xamante ne bu mat a bàyyi xel la comme ni nga xam ne euh, su ma juumul bokk na ci li ñu waxoon li imam Ash-Sha'rani doon wax euh, radiyallahu anhu mu ne am na benn problème léeg-léeg boo xamante ne dina jar dina dal yenn aarif billahi ba nga xamante ne loolu da leen di dugal ci tuuxi noonu ak ci musiba naam euh, bu ñu wax ne kii comme aarif billah la moom du def lu bon munul def munu ko def munul juum munul déedéet loolu du dëgg amul li euh, nga xamante ne ñenn ñi lool moo leen dugal ci musiba ak tooxi doona comme ni imam Sha'rani wax radiyallahu anhu mu ne lan la mu ne mooy dañuy gis ne lépp ci borom bi subhaanahu wa la jóge na dëgg la mooy lépp ci borom bi subhaanahu wa taala la jóge waaye euh, euh, ci borom bi subhaanahu wa la jóge ñoom ñu jëfandikoo ko ñu jëfandikoo ko daal di def daan ne lii kat maanaam comme que lépp ci yàlla la jóge ñoom dootuñu ci amati xeej ak seen lu ñu gis rek dañuy jàpp ne ci yaa borom subhaanahu wa ta'aala la jóge di ñëw ci ñoom maanaam borom bi moo ko bind borom bi moo ko tàggat comme ni nga xamante ne noonu la nekkee xaqiqa comme ni borom subhaanahu wa ta'aala wa saxxara lakum maa fi samaawaati wa maa fil ardi jamii'an minhu moom buur yàlla subhaanahu wa ta'aala moo leen tàggatalal mbooleen lu nekk ci asamaan yi ak suuf si te lépp ci moom la jóge subhaanahu wa ta'aala am loolu dëgg la waaye xamante ne dañ ciy jëfandikoo Euh, ndax maanaam xaqiqa boobu dund gi ñu koy dund ak xam gi ñu ko xam tax ba léegi nag amatul ci ñoom lu xaraam ak lu dagal maanaam dañuy jël rek dañuy jëfandikoo rek dañuy soppandiku rek euh, loolu nag mu nekk musiba fekk ne dafa am beneen bët boo xamante ne moom la ñu waroon a xoole itam mbir yi mooy buntu sharia ginnaaw ba ni lépp borom subhanahu wa ta'ala naam moo ko amal te su ko neexoon du am effectivement borom wa ta'ala su ko du bind lu ñuy wax euh, bokkaale su ko neexoon du bind lu ñuy njaaloo euh, su ko neexoon du bind lu ñuy wax sàngara su neex su ko neexoon du bind euh, lu ñu mën a tuddee mbaam xuux ak yu mel noonu waaye nag borom subhanahu wa ta'ala ko bind ba pare daal di tànn ne effectivement day nekk loo xamante ne euh, dafa xaraam comme ni nga xam ne noonu la ko waxee li yabluwakum ayyukum ahsanu amala te loolu borom subhanahu wa wax na ko ñetti yoon ci alquran benn bu ci nekk day tudd. li nga xamante ne euh, comme bi mu naan inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala ñun ñoo bindu mboolem lu nekk ci kaw suuf si mu nekk lu ko taaral waaye nag dañ leen ngir ñu mën leen a nattu maanaam euh, ngir ne euh, loolu dañ ko feeñal mu nekk nattu boo xamante ne dañ ko fee def di su ko defee ñu feeñal ana kan ci yéen moom moo gën a rafet jëf Euh, naka noonu xalaqal mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala moom moo bind dund moo bind dee ak dund waaye ngir tamit loolu mën a nekk feeñuwaayu nattu ak it feeñal résultat wu ana kan ci moom mooy nga xam ne moom moo gën a rafet jëf euh, kon borom subhaanahu wa moom moo def lépp te moom moo fi teg lépp moom moo amal lépp moom ci lépp ci sañ-sañam la amee waaye ginnaaw loolu yëpp nag dafa teg ay règle dafa teg ay xawaay ay ay ay ay ay ay ay ponk yoo xamante ne ci la lépp war a wërwërloo ñu kenn ku ci nekk di jëfee li nga xamante ne moom nga war a def euh, loolu moom moo tax euh, nit ki gisoon nañ ci jotaay yi weesu ne képp koo xamante ne da ngaa soxlaa dem ci borom subhaanahu wa taala daa iman da ngay euh, da nga da nga da nga nga confronté wu ak réalité boobu ba pare maanaam borom subhaanahu wa bu ñu ko xoolee kon ci saar bi Euh, ba fii maanaam ndax wax na ma'aariju malaayika yi comme ta'arujul malaayikatu ilayhi wa wa ta'arujul malaayikatu war ruuhu ilayhi fii yawmin kaana miqdaaruhu xamsiina alfa sana gisoon nañ ko euh, gisoon nañ tamit li nga xamante ne moom la ñuy lay taayal ci wàllu euh, yéeg dem ci borom subhaanahu wa taala dafa am ay jikko yoo xamante ne ñooy jikko yiñ ñu koy lay te jikko yooyu bi ci gën a ràññeeku mooy muñ comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee d'ailleurs borom subhaanahu wa ñaari jikko la wax ne na ngeen ko dimbali ko wasta'inu bis sabri was salaa na ngeen dimbali ko euh, muñ ak julli euh, te boo xoolee ginnaaw bi mu waxee problème yi nga xam ne moom la doomu aadama bi di man di jàmmaar lool di mën di rencontrer ci dem yoon bi nga xam ne moom lay jël ngir dem ci borom subhaanahu wa taala euh, dafa wax ne léegi nag ñi am problème bi yëpp mooy doomu aadama yépp mooy nit ñépp parce que nii naturellement nii la bindoo doomu aadama moom mel nii moo am ay jikko yu mu mel xër bëgg euh, alal bëgg am-am bëgg bànneex di topp bànneex ba kanam euh, am ay yeneen xeeti jikko yoo xamante ne yu ci bëri tuddoon nañ ko boo gisoon nañ tamit ne doomu adama bi dafa am ay maanaam cóolóoli googu nga xam ne mooy bakkan bi dafa tasaaroo ci yaram bi ci anam goo xamante ne euh, tàqale ko ak yaram bi ni mu gënee ni mu méttee moom mooy comme tey boo amoon benn limon citron Euh, nga bëgg dindi ndox mi ci nekk yëpp ni muy jafee nga xamante ne daa iman booy dindi rek dina am lu ci des wala boog euh, ni nga xamante ne euh, ab donju doomu gerte boo bëggee dindi diw gi ci nekk yëpp yëpp yëpp yëpp ba lépp luy niin denc maanaam ni nga xamante ne noonu la méttee noonu la bakkan tamit yi nga xam ne mooy jikko yi muy àndal ak melo yi lépp noonu la méttee gisoon nañu kon ci wàll buntu boobu tamit tarbiya boobu d'ailleurs que nit ki il faut que mu def lu ñu tuddee euh, ak taxal taxalli maanaam moom mooy mu simmeeku ci jikko yu bon yi loola tax borom subhaanahu wa taala doon wax ne ñooñu nga xam ne dañoo amee jikko yu bon yi mu njëkk a wax seen ay mbir comme ni nga xam ne gisoon nañ ko euh, gis nañu euh, ci mooy mujrim bi mooy aji jomb ja maanaam bàkkaarkat bu mag bi criminel bi gisoon nañu li nga xam ne moom moo ci moom moo aju ci ay mbiram ak tamit Euh, bu demee yowmal xiyaamati naka lay méttee ci moom naka lay nekkee complication yu rëy ci moom mais tamit euh, noonu la digganteem ak boromam subhaanahu wa euh, maanaam kon digganteem ak boromam noonu la yàqoo loolu moom moo tax muy feeñ àllaaxira parce que àllaaxira foofu la xaqaay ci yëpp di maanaam lépp loo xamante ni fii nii dafa am lu ko nëbb ba tax duñ gis dëgg-dëgg ni mu mel maanaam réyalité bi dëgg-dëgg duñ ko gis Euh, fii ci àdduna euh, loolu daf fi am moo tax subuhaat yi di am mooy lënt-lënt yi mbir yi di com di di di naqaree xàmmee yenn yi di naqaree ràññee ngi nit ki jekki-jekki daan ne man damaa mel ni ku commencé riir parce que euh, maanaam loolu mooy buñ duggee ci sew-sewu mbir yi mooy lataif yeeg daqaa'iq yi mooy yi nga xam ne dañoo xóot te dañoo sew voilà yooyu effectivement buñ ko dee xool dinañu gis ne Euh, am na ay mbir yoo xamante ne léeg-léeg day day compliqué ci doomu aadama bi ngir mu mën koo xàmmee ngir mu mën koo ràññee loolu dëgg la euh, naka noonu euh, lu nit maanaam di gën di ñàkk jokkoo ak boromam subhaanahu wa di ñàkk di gën bi bàyyi maanaam bakkanam di ko gën di noot seytaane di gën a am doole ci kawam nit kooku daa man day nekk koo xamante ne nit kooku day nekk koo xamante ne Euh, euh, euh, bàkkan bi maanaam lu mu koy gën di noot seytaane di gën am di doole ci kawam adduna di gën di fees ci xolam mu nekk nit koo xamante ne xëy na pour mu xàmmee mbir yi di gën a jafe moo tax par exemple yéeféer yi nit ñi dañ ci yegg léeg-léeg ci niveau yéeféer boo xam ne ñu mën a comprendre lu tax nit di gëm ne yàlla ci boppam am na par exemple parce que loolu moom mooy xaqiqa yi gën a rëy te gën a feeñ te gën a màgg te gën a leer sax dañu koy dañuy dañuy nëbbatu ci ñoom voilà euh, ak léeg-léeg nit ki yegg ci tamit foo xamante ne day jàpp ne maanaam kii nan la mën di nekkee ci lu baax maanaam moom nan la mën a xañee boppam par exemple di baali nan la mën a xañee boppam masalan di naan sàngara nan la mën a xañee boppam lii maanaam moom parce que réalité wu baali naan sàngara euh, njaaloo euh, def lu bon ak yeneen ak yeneen moom réalité wu xaqiqa bi dëgg-dëgg mbir mi ni mu taxee moom ko gis parce que dafa am ay lënt-lënt ci xolam dafa am xolam mu muuru loolu euh, comme ni nga xamante ne euh, noonu lañ ko euh, gise woon gisoon nañ ci ci wàllu boobu ay mbir yoo xamante ne dina wane doomu aadama ni mel mais yooyu yëpp nag dafa am ñaar yoo xamante ne ñoom ñuy walla lépp day dugg ci benn mbir moom mooy alxalaa moo tax borom subhaanahu wa ta'aala moom la tudd fii mooy lan mooy caractère doomu aadama boobu nga xamante ne dafay dafay saalit moom dafa gaaw a saalit voilà su amee lu bon lu ko dal rek mu nekk koo xamante ne manoo la maanaam day xañaate day day euh, euh, euh, désor la plutôt maanaam day laaj maanaam day gaaw a abattre du dëgër te loolu effectivement comme ni mu waxee woon muñ day tax ba muñ nit ki koy def moom borom subhanahu wa ta'ala ne ko fas biir sabran jamila muñal muñ bu rafet Euh, ndax day tax ba euh, soo amee jikko jooju problème yooyu yëpp du la dal doo nekk koo xamante ne da ngay gaaw a euh, da ngay gaaw a bàyyeeku doo nekk koo xamante ne doo résister voilà persistance abnégation ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne da nga ko war di mën am loolu doo ko mën a am et yoonu yàlla nag dafa laaj loolu dafa laaj résistance maanaam taxaw dafa laaj persistance mooy sax ci dafa laaj constance mooy nekk ci ci ci genn anam maanaam tout le temps nga nekk loolu daf ko laaj voilà euh, dafa laaj longanimité mooy mu yàgg même malgré lu mu yàgg-yàgg nga nga dëgër rek nga jàpp rek dafa laaj loolu ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ne yooyu yëpp mu def na ko tuddee firi ko muñ voilà patience mooy xaar di négandiku di négandiku rek parce que affaire bi li nga bëgg àgg góoti àgg góoti te mu leer na leen wa anna ilaa rabbikal muntaha fa sa borom rek subhaanahu wa taala foofu la euh, daytal gi ne mooy terminus bi en réalité du benn point bu leer du benn point déedéet mooy yegg ba sa borom rek subhaanahu wa taala te sa borom amul comme euh, da dem rek maanaam da ngay tendre di fa jëm maanaam doo doo doo doo doo doo doo doo daanaka mën na ni doo ak si mukk li ñuy wax nag al-wusul euh, ci jargon wu maanaam ci istilaahu wa ahlu tasawuf loolu euh, incha allahu taala euh, dinañ ko dinañ ko gis incha allah mais loolu ba tey bokkul ak li nga xamante ne moom mooy dëgg-dëgg li yegg dëgg dëgg dëgg dëgg loolu du exister du am mukk parce que jëm ci sa borom rek la maanaam amul foo xamante ne liñ ci nam nag mooy amul foo xamante ne dañ naan euh, fii moom boo fa yeggee rek jeex na léegi c'est bon àgg nga sebon bon déedéet loolu amul voilà loolu amul tout le temps da ngay continuer dem voilà borom bi nag euh, subhaanahu wa kon noonu la bindee euh, euh, mbir noonu la amalee mbir noonu la bindee doomu aadama te noonu la saxalee li nga xamante ne moom mooy xaqaay yi wër-wërloo ci yooyu yëpp kon kon loolu lu mat a bàyyi xel la lu mat a bàyyi xel la. Euh, léegi nag gisoon nañ tamit euh, relation bi nga xamante ne moom la tudd ci asamaan bi ak doj yi euh, ci wàllu yoonu yàlla yooyu yëpp gisoon nañ ko ci suñ jotaay yee weesu léegi comme saalit googu wala caalit googu parce que saalit mooy verbe bi mooy jëf ji caalit mooy mbir mi ci jëmmi boppam waaw comme ni ñu naan sàcc mooy jël mooy jëf ji càcc mooy eh, mooy mbir mi ci jëmmi boppam le vol càcc voilà sàcc mooy voler euh, kon caalit googu mooy li nga xamante ne dafa eh, dafa eh, dafa dafa dafa dafa nekk ci doomu aadama yëpp léegi nag muy soxla nit ki comme niñ ko gisee woon tamit ne dafa nekk ci kaso bànneexi bakkanam ñoom ñoo ko jël en emprisonné ko euh, di ko surveiller seytaane euh, di collaborer di xool di superviser et que du soxla dak daa iman di di di ñëw di def wala digal digal bi wala di la tere déedéet loolu du ko soxla mais day superviser quand même et que nit ki su waree génn nag ci cadre boobu maanaam génn nag léegi dem ci borom subhaanahu wa taala loolu moom moo tudd lan loolu euh, moom moo tudd as-suluk mooy sóobu euh, loolu moom la ñuy wax tamit tarbiya mooy euh, dugg ci yar maanaam mooy yar mooy tarbiya dégg nga pour mën a nekk nit ku ku sell maanaam soppeeku mën a noot sa bakkan say jikko nuróog jikko yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa te loolu mën na laa yóbbu ba nga def tarbiya maanaam nga dem ba dugg carrément euh, ci jëmmi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga jeex ci moom bu ko defee nga jeex ci borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, léegi comme que gis nañ loolu yëpp gisoon nañ tamit melow ki nga xamante ne muy sëriñ bu mat bi maanaam ngir ne loolu ku ko bëgg faaw day am ku ku la ku ci dimbali comme niñ ko gisee comme bakkan daf laa emprisonné maanaam da lay def euh, ci prison tëj yor caabi yor ay ngànnaay taxaw di déglu seytaane di superviser euh, prison bi di xool voilà ku nekk ni ko bakkanam téye muy xool moom tamit ndax kenn sawaay nekkul di rëcc lan mooy dossier wu nangam nangam euh, loolu soo bëggee génn ci problème boobu rawatina ne li yëpp daf lay gën a tëj ci fi nga ne voilà et que boo ko toppee ci alkande la la jëmee et que li la wër mooy miir yi mooy affaire u yi rek mooy miiru prison bi et que yooyu yëpp dañ lay gën a tëj te dañ lay gën a xiirtal ci nga def te dañ lay gën a diisal voilà mooy axlaal yi al axlaal mooy eh, jéng yi nga xam ne ci baat yi lañ koy def ak assalaasil mooy yi nga xamante ne mooy ban eh, yi ñuy takk di ko jéngee nit ki tam ci ay loxoom ak tànkam yooyu yëpp mooy mbiri àdduna yi rek fees fi dell voilà nga ci fii nekk ci kon loolu moom pour nga am chance pour génn ci dana jafe parce que euh, ñoom bu ñu la du duñ la condamné ci peine bu ndaw ñoom perpétuité lañ lay dóor c'est-à-dire que ñoom dañuy jàpp ne ci nii la war a mel ba faaw et que ci suñuy waaw la war a dox ba faaw euh, bu boobaa duñ la bàyyi mukk te seytaane loolu la bëgg. ànd ak nit ñi safara buggul leneen leneen loo ko jox comme bëgg rek mooy nit ki maadaama ni doomu aadama la def na ko noonu te bëgg na maanaam jàpp ko téye ko ba leneen beneen rançon boo ko jox ndàmpaay boo ko mën jox moom jàpp na ne loolu dafa tuuti ci bëtam lu doyadi la ci bëtam lenn benn objectif boobu la am te fas na yéene ne nag daa iman dana ko def te nee na loolu dina ko def ndax daf ko waat fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in waat naa ci sa kattan nooteel yow borom subhanahu wa ak jafe gi nga jafee maanaam ñàkk nekk koo xamante ne mëneefu laa daj yow ak sa nooteelu nguur googu moom laay waatee ne ñoom ñëpp dinaa leen jéngal la ughwiyannahum ajma'in voilà ñoom ñëpp laay jéngal waaw boo tax boroom subhaanahu wa ta'aala ne iblis njort googu mu amoon ci nit ñi euh, dëggal nañ ko nit ñi ci seen bopp ñoo ko dëggal wala qad saddaqa alayhi iblis zannahu fattaba'uhu moo tax parce que dañ ko topp iblis njort googu mu amoon ci ñoom ne dañ ko def et que googu moom dafa dafa ànd ak donc résolution ci ne dina ko def euh, kon képp koo xamante ne yeewu na ci sa man sensible la ci situation boobu et que comprendre na ni ñii fas lu ko yéene bàyyi faw léegi day daal di soobu xeex voilà faw day daal di soobu ci xeex xeex ak bakkanam voilà xeex di ko jaaree ci alquran ak sunna xeex ngir lépp lu war a tax ci digganteem ak borom subhaanahu wa mën a jag mu taxaw ci waxoon nañu ci suñ jotaay bi yi weesu wala bi bii weesu sax la mais am na caractère bu nit kii di mën di am maanaam maanaam foofu mu mën a xam kan ci nit ñi la war a mën a tànn waxoon nañ nan lay mel ngir mu mën koo dimbali ci buntu boobu joxe nañ ci ay tegtal te indiwoon nañ ci ay leeral walillahi woon wal minna kooku nga xamante ne moo mën a dimbali nit ñi ngir ñu mën a yegg ngir ñu mën a génn ci problème yi ngir ñu mën a tëgguwaat defarwaat te bakkan yi duñ ko labal maanaam bakkan duñ ko labal parce que sëriñ bi su ñëwee loolu lu mat a mooy sëriñ bi su ñëwee jël la su fekkente ne moom imagineel koo xamante ne paanu ndox la yor maanaam moom moom lay mën a raggaate paanu ndox moom bu la jëlee dalay dugal ci boppam pour ngir mën laa xas fóot la set nga euh, imagineel ne paan la euh, mais benn bool bu salte lool moo ñëw dugg ci biiram maanaam ndox mi ci boppam day ndox ci paan bi day mujj salte moom tamit loolu moom moo tax ñuy bañ nit ki di réclamer wu ne moom léegi day tarbiye day yaraate léegi sëriñ la yor na ay lay mën naa yori taalibe te fekk matagul maanaam nekkagul géej à la mu nekk dex parce que bu taalibe yi ñëwee léeg-léeg moo tax ngay gis léeg-léeg yenn yi euh, ñenn ñi di ko def ñu ñuy wax ay sëriñ mais ci anam goo xamante ne da ngay demander wu sax est-ce que ñii liggéey leen parce que euh, jëfin wi tellement que day du yanu maanaam ci normalement nit koo xamante ne ah am na yenn jaar-jaar yi am na yenn yar yi am na yenn euh, maanaam war naa xam yenn yi et cetera maanaam lu waral lii fekk léeg du tout temps nag mais léeg-léeg problème bi foofu lay résider foofu lay nekk mooy nit ki day nekk euh, benn mbalka ba pare woote gars yi ñëw leen man léegi damay man sëriñ laa damay am taalibe léegi sama taalibe la kii sama taalibe la kii sama taalibe la kaay leen ñooñu ñëw ak seeni tilim dugg ci mbalka mi mbalka mi gaaw a tilim alors que bu doon géej lu ñu bari bari bari géej gi géej gi du tilim bu doon dex am na bon normalement or de manière normale ordinaire mooy aadatan géej du du du tilim tamit mais bu dee matagul loolu moom day tilim day tax rëpp bu ko defee day mujj na ma xam ne ndox mi maanaam moom mbalka mi moom ci jëmi bopp mooy gën a tilim ñi ci duggoon finalement te loolu léeg-léeg loolu moom yaakaar naa ni kuy kuy xool àdduna bi damuy doxe dina ko xam maanaam loolu jarul kenn ñu fi di bu nekk am na ci ay exemple yal nañu yàlla sàmm kon defar kooku dafa am lu mu laaj dafa am ñi nga xamante ne ñooñu nag ñoom ñoo ne léegi dañuy dem ci borom subhaanahu wa taala borom subhaanahu wa di leeral ne defar kooku dafa am ay exigence dafa am ay melo yu mu laaj dafa am farlu bu mu laaj te dafa am lu ñu koy defee ci suñ jotaay bi weesu leeraloon nañ ci wàllu tasawuf waxoon nañ ci tasawuf et que rek du lenn lu dul jëfee li borom subhanahu ma ta'ala digle mooy jëfee alquran ci anam gi mu gën a mate loolu maanaam ci tënk mooy jëfee alquran ak ci anam gi nga xamante ne noonu la gën a mate sàkku xam-xam ba pare lii moom mooy tasawuf bu wóor leer mu am ay sëriñ comme ni fiqh noonu la amee ay sëriñ comme yoo xamante ne ak ay imam yoo xamante ne ñoom ñooy imaamu giir yi ci buntu fiqh noonu la mboolem xam-xam yi amee ay imam noonu la amee ay njiit léegi nag ku ñëw ci buntu fiqh fekk benn waay yoo xamante ne maanaam faratay njàpp wala buntu maanaam nu fiqh di tegoo buntu bi buntu yi xam ne maanaam kitaabu bu ñu ko laajoon benn masala par exemple ci wàllu julli moom mu dem fekk téere boo xamante ne Euh, dix tomes la masalan wala quatre tomes pour gën a tuutal sax mu dem seet ji ko ci tome bu mujj bi loolu koo xamante ne noonu la mel yow nga dem nga ne ko léegi man yow yaa ma doy ci fiq yow yaa tooñ sa bopp dëgg-dëgg yaa tooñ sa bopp naka noonu euh, nga nangul ko ko ko moom kat léegi moom sëriñ la ci fiq et que borom moom bu mag la ci nga di ko ko tuddee di ko ko woowee. di ko ko màggale di ko jox titre boobu ba pare lépp lu ci aju eh, nga dénk ko ko yow yaa tooñ sa bopp yow tamit voilà manaam lu fait que ñu de euh, maanaa yi maanaam soppi ko ci anam goo xamante ne maanaa yi amatul maanaa bi taxoon ñuy wax lii moo indi jafe-jafe yi lii moo indi problème yi eh, ci tasawuf nag la gën a feeñ dëgg-dëgg ci tasawuf la gën a fés loolu moom moo tax ñu bëree bëri di jàpp ne tasawuf ay caaxaan la ay fola ñu jàpp lu bëri bëri ci tasawuf loo xamante ne demewut noonu comme ni ñu ko waxee woon waxuñu ne képp ku jàpp ne tasawuf baaxul rek c'est parce que amu ci benn xam-xam déedéet waxuñu lool tamit am na ñoo xamante ne dinañ xam vrai tasawuf bi dinañ ko gis mais dañ dul am maanaam comme dañoo nekk ci benn gis-gis am nañ benn courant maanaam mooy courant de pensée boo xam ne ci lañ nekk xeetu gis-gis ba tax ñoom du ñu nangu ne tasawuf dëgg-dëgg baax na te day yóbbu nit ci yàlla te moom mooy yoon bi nga xam ne mooy tax nit ki mën a yegg ci martaba ihsaan bi nga xamante ne euh, moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax et que moom lay incarner dëgg-dëgg euh, jokkoo gi muy jokkoo borom subhaanahu wa taala am na ñoo xamante ne xamee nañ ko noonu waaye comme que yàgg nañ ci courant de pensée ñu ne et que ay kilifa lañ fa wala yu mel noonu maanaam ñoom tamit dañoo am jikko yi yii tax ba mënuñoo defar loolu daa am parce que ni muy amee ci ñi xamul ñi noonu la amee ci ñi xam ñi ñi nga xamante ne naka jekk seen bakkan moo leen noot rek seytaane moo leen dominé euh, mooy ñu boroom subhaanahu wa ta'aala euh, fa adallahu allahu ala ilmin mooy boroom subhaanahu wa ta'aala da leen a sànk ci xam ci kaw xam-xam voilà Euh, ki nga xamante ne tamit dañ koo jox suñu aaya yi suñu xam-xam yi mu ne borom subhaanahu wa ta'ala ne euh, fan salaxa minha mu daal di ciy simmeeku mu simmeeku mu fees bopp maanaam fan salaxa mooy mu ko maanaam mu mel ni der buñ ko tegaloon yére bu mu daal di koy simmi gis nga gaa yi nañu simmi yére yi maanaam yam bouton yi wala fermeture yi nga xam ne boo koy simmi da ngay mel ni der comme nii ñi ñu kii der yi ñu fees xar niñ leen di feese am na ñoo xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala li mu leen jox ay opportunité yépp ngir ñu mën a yegg ci yàlla dem ci borom subhaanahu wa ta'aala noonu lañ simmee lépp teg ne comme jaan ni muy simmeekoo ci euh, yërëm yi maanaam ni muy simmeekoo ci yenn deram yi dem amaat beneen der bu bees dafa am ñu mel noonu dafa am ñu nit ñu mel noonu loolu dëgg la am na ci mais ñun ci suñu gis-gis bu gàtt de jàpp ñu ne ñii dee nga tasawuf ñooñu ci ëpp li ñu jàpp ne ñi di nga tasawuf ñi ci ëpp mooy ñi nga xamante ne dañuy gis ñi woote woo tasawuf nekk ci caaxaan nekk ci mooy yàlla gudul jeex nekk ci li leen neex nekk ci loo xamante ne ñi ñuy wax ne ñooy référence yi ñu leen xoolee dëgg-dëgg matuñu taalibe yàlla tere ñuy doon ay sëriñ euh, loolu moom mooy problème bi et que ñi ci nekk nangu loolu ba pare nangu di mel noona ba pare di doxale noona te loo ca wax ñu jàpp ne ñu ne da ngay diingat na am diingat nag dafa war parce que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf doon diingat ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekkoon di nekk nekkoon ci lu bon bi mu ñëwee d'ailleurs loolu moom moo tax euh, yéen euh, Seydina Ibrahima salaam euh, baayam ba muy nijaayam di Azar loolu la ko wax la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya boo fi boo boo arrêté danaa la jam te ete juge fi gàddaay bu parce que noonu lay demee daa iman mais loolu garawul maanaam dafa am loo xam ne garawul parce que ku nekk ci yoonu yàlla ba yeneen bi sallallahu alayhi boo xoolee aaya yi njëkk wàcc yëpp ci saaru alxuraan yi njëkk wàcc yëpp boo leen seetloo dina am baatu muñ leen muñal ci mu muzammil mi ngi ci ci sootul mudassir mi ngi ci saaru màkk yi bari mi ngi ci et cetera ba ci suñu saar bi fas fasbir sabran jamila fasbir li hukmi rabbika voilà ak yeneen ak yeneen muñal maanaam na nga taxaw muñ du rek toog noppi waxuñu boo lool de mooy nga résister nga taxaw nga jàmmarloo ak mbir mi nga am constance nga am persistance ci mbir yi voilà nga am nga mën a avancer nga am endurance voilà lu temps bi du duré nga nga ne damay dem voilà gis nga gars yi def course d'endurance gars yi gis nga voilà waaw bi ñu daw affaire bi metti rek nga ne ñu ñu bàyyi déedéet même ay ay ay marathon yi ñuy def marathon yi yoonu yàlla loolu la laaj yoonu yàlla loolu la laaj balaa ñuy dugg ci ay yi ci tegu dafa am benn précision bu ñu. bu mat a bàyyi xel ñun jamono ji ñu ne eh, saar bi ak aay bi parce que maari ji lay wax maanaam mooy yoon yi ngay jaar ngir yéeg dem ci yàlla borom subhaanahu wa taala waxoon nañ ci ci jotaay yi ci eh, at bi am na yu ci yuñ ci leeraloon ci buntu boobu walilahi alhamdu wal minna ci yoonu yàlla yi ndax saar bi loolu la ci loolu lay wax maari ji mais dafa am loo xamante ne il faut que ñu xàmmee ko euh, suñ bëggee xam yenn mbir mooy ñun jamono ji ñu ne dafa am ay spécificité dafa am ay ay jagle te yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lépp la jàngale euh, am na jamono ju ñu jiitu yeneen bi sallallahu alayhi wa moom la doon wax ne sa yati ala naasi al qaabidu ala diini kal qaabidu ala al jamra jamono mi ngi ñëw ci kanam ki jàpp diine ngëpp ko téye ko kooku mi ngi mel ni ku ku nëpp xal loolu du jamono ji de jamono ji weesu la ñun weesu nañu foofu ñun jamono ji ñu ne mooy jamono ji nga xamante ne moom la yenent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kaafiran aw yumsi musliman wa yusbihu kaafiran yeneen xadis mi ngi ci saxiix yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne jamono mi ngi ñëw nit ki day xëy nekk jullit waaye buy gontu fekk na ko mu nekk yéefér wala mu xëy nekk yi wala mu gontu nekk yi nekk jullit mais bi ñuy xëy balaa fajar gee jot balaa fajar ngay xar balaa suba jot mu nekk yéefér ñu jamono jooju lañ ne parce que mbir yi dafa bëri li mën a duggal nit ci mu bokkaale nekk ci lu ci loo xamante ne dana ko génn ci diini ci nekk ci loo xamante ne ay euh, musiba la yoo xamante ne da koy mën a weddiloo yàlla boole ko mu mën a taxaw léegi tey di ŋaññi jullit ñi di ŋaññi l'islam di ŋaññi yenente bi sallallahu alayhi wa ngir neex kenn walla ñenn dafa bari wax loo gëmul taxaw nekk ci idéologie boo gëmul di doxal loo xamante ne bëggoo ko gëmoo ko neexu la nekkul say bëgg-bëgg nekkul say yitte soxla woo ko aajo woo ko loolu dafa bari dafa bari ay fitna comme li yenente bi sallallahu alayhi wasallam nee na jamono jooju mi ngi ñëw fitanun ka qita'al layli muslima ay fitna la yoo xamante ne dañuy mel ni ay dogitu guddi yu lëndëm voilà nga xamante ne dañuy luroo bu ñëw rek nga ni xaasi fii xaasi bii la bii la bii la bii la bii la c'est bon ñun fitna bii c'est nit ñi di nekk ci mel ni comme si dañoo incapable c'est-à-dire dañoo mel ni amatuñu compétence ci mën di nekk ci li yàlla bëgg lépp luy tax ñu mën di teg tegu ci yoon bu baax yoon bu sell yoon bu ñu yeggale ci yàlla ci jullit ñi d'abord la amee ay gàllankoor waxuma la ak yëf yi ñun jamono jooju la ne jamono la joo xamante ne ñi woote woo yoonu yàlla ci ñoom ci la problème yi njëkk ñu ne dañuy yóbbu nit ñi ci yàlla wala ñi nga xamante ne nee na ñoom dañoo bëgg a dem ci yàlla dañuy sóobu ci yoonu yàlla ñoom ci seen bopp ñoo am problème xàmmee li nga xam ne moom mooy lu ñu mën a tuddee ba abaye maanaam li gën a tuuti li gën a ndaw ci yoon bi nan la taxawee nan lay def fan nga war a départ point de départ bi ak nan nga ko war a defee problème bi ci ñooñu la tàmbalee waxuma nag ñi nga xamante ne ñoom yàlla seen yoon ko bëgguñu ko te nekkul ñi nga xamante ne ñoom ñooy war euh, défendre li nga xamante ne moom mooy l'islam moom mooy tasawuf ñoom ci seen bopp ñoo am problème mu teg ndëggu tànk bi jiitu te mooy ak siddu ko parce que boobu mooy ndëggu tànk bi jiitu yoo maanaam yoonu yàlla dafa am ay ay ay ay ay étape parce que ay maari mais dafa am li nga xamante ne moom moom mooy li jiitu loolu nga war a jëkke loolu su amul dara dox te mooy dëggu sa diggante ak yàlla sa boroom subhaanahu wa ci anam goo xamante ne lu dul yàlla neen la lu dul yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam leen yamale voilà moo tax mu bokk ci mandarga ngëm voilà mooy an yakuna allah wa rasuluhu ahabba ilayhima mimma siwahuma yenent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wax <laughs> mandarga yi ba pare ne kooku moom moo mos za xalaawatu iman maanaam caf kay ngëm kookoo ko mos mooy ki nga xamante ne yàlla ak yeneen bi saa ñoo ko gënal leneen lu dul ñoom ñaar foofu la tàmbalee base boobu muy première base bi nga xamante ne moo nekk lu problématique c'est-à-dire que même sëriñ sax amul benn charte ci ne da ngay ànd ak moom ci kaw ne moo la gën da ngay ànd ak moom ci kaw ne moo la gën a jug kese kese déedéet. dangay ànd ak moom ci kaw ne moo la a xam yoonu yàlla mais loolu dañ ko war a vérifier waaye nag waaye malgré loolu yëpp da ngaa war a am loo xamante ne moom dafa war a leer mooy se mooy ne lu la leer yow si digganteeg yàlla doo ko jënde lu la leer sa digganteeg yeneen bi sallallahu alayhi doo ko jënde ak ku mën a doon na kaa it makaan te loolu muy véritable problème bi c'est-à-dire que euh, dañuy dem ba mu leer ne sëriñ bii dafa juum tey ci lii lii moom juumte na ñu jëndee yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi euh, dafa juum tegtalewul na léegi ku bon la déedéet mais li muy tegtale mooy mënuma koo topp ci lii mais dindiwul li mu doon par contre am na lu muy répété woo di bëri day am leneen lu muy wane ci ay mbiram mooy incompétence voilà ba pare am na yenn xeetu bàkkaar yoo xamante ne kooku euh, mënuñu woo nit ki en tant que ne dafa war a yóbbu nit ñi ci yàlla ba pare melut noonu loolu moom mënta ne dafa am yenn yoo xamante ne spécifiquement dafa jafe mooy koo xam dafa maanaam mooy koo xamante ne moom ci boppam dëggoom ci boppam moom la ñuy remettre en cause wala ay waxam ci boppam ay kufriyaat da cee mooy luy génne nit ci lislaam da cee bari wala ak ay wax yoo xamante ne euh, wala ay jëf yoo xamante ne moom ci boppam daf koy def dama manière publique ci publique bi ba pare mu leer na ne day xotti war may sharia kooku moom loolu moom jarul sax muy bari parce que xotti xormay sharia ci biti fu ñëpp di ko gisee de manière publique moo xam ci wax la wala ci jëf loolu la ñu tuddee al fisku mooy kàccoor nekk un pervers loolu lay tekki mooy saaxitul adaala maanaam mooy sax maandute lii tax ñu mën a wax ne yow crédible nga fiable nga yow loolu ci boppam moo deñ mais ñun dañuy gis loolu yëpp ñu am problème na ak dëggu te mooy li première part parce que pour mën a dem ci yoonu yàlla bu ñu wax nag ne nit ki day xëy nekk jullit gont nekk yéeféer obligé wul mu nekk nekk kéeféer bu mag bi déedéet parce que nekk yéeféer tam ñaari façon la am na bu mag am na bu ndaw mais bu euh, dinañ ci ñëw insha allah taala ci bu jeex tamu saal mais fii euh, mën na nekk bu mag bi nit ki weddi yàlla carrément weddi lu bari bari ci ay principe diini ji fekk bi muy xëy jullit la julli na ba pare jàng alxuraan xëy na dem liggéey wala doxe ji soxlaam bi muy ñibbisi ci diggante boobu weddi na fi ay principe diine yu yoo xamante ne ku ko weddi génn ci lislaam dem na sax ba ñu wax ak moom mu daal di wax lu ñaaw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala boog mu wax ne nangam day daal di xas benn mbir boo xam ne moom xam na ni yonent bi dafay def loolu sallallahu alayhi moom xam na ni yenent bi sallallahu alayhi wasallam day def lii par exemple nan la nit di ŋàññee nit di ko stigmatiser nan boroom sikkim la yenent bi sallallahu alayhi wasallam amoon sikkim moom loolu ñaar possibilité moo ci mooy xamoo li ngay wax xamoo ni yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa amoon sikkim te daka daan danga bàyyi woon doonu ko woon wat doonu ko woon sax dagg faf te yenent bi sallallahu alayhi moom moo digle ne nañ bàyyi sikkim yi sëkk moom moo ko digle ba pare ne wutali nag yéeféri xaalifu mushrikin qasfu shawarib wa ahful liha ci beneen uhful liha ci beneen waffiru liha ci beneen riwaaya arjul liha ci beneen riwaaya arxul liha yëpp mu am ay riwaaya ba pare ne wutali nag yéeféri alxaafis ibn abdul bar rahimahullah ne ci bi muy sharh xadis bi ci muwatta bu imaamu malik rahimahullah ci tamit mu ne xalqul lihyati xaram bu wala yaf'aluhu illa al-mutaxannisuuna min ar-rijaal wat sikki moom dafa xaraam ñi koy def nag mooy ñi nga xam ne dañuy guunu ngaanam mooy yor ci góor jigéen ñi efféminé yooyu ci biir maanaam dañuy jëfee jëfi nguunu ngaan mooy dañoo efféminé ci biir góor ñi ñooñu rek ngay wat seen sikki yow nga xam loolu ba pare di stigmatiser ay nit di leen ŋàññi naan dañuy wat seen dañu borom sikki bi par exemple loolu ko wax bu fekkente ne naan ñi jëmmi mbir mi la ànd ak nga xam ne yenent bi moo ko def sallallahu alayhi wasallam loolu da lay génne ci lislaam moom loolu moom sikk nekku ci léegi su dee nag xamoo ko et que xamoo mbir yi xamoo dëgg-dëgg lan la et cetera voilà et que day nuancé voilà yaa yaa yaa am na ay nuance et cetera ok laa moom xam nañ ne rek def nga bàkkaar te bu garaaw a garaaw la nag parce que da ngaa xas yenent bi sallallahu alayhi wasallam da ngaa wax ci moom loo xamante ne da ngaa wax loo xamante ne moom moo ko digle ba pare mel noonu ba ba mu gisee comme ni mu nekk ci sunan imam Abu Dawud Musnad Musnad eh, eh, Abu Bakr ibn Abi Shayba rahimahullah ba mu gisee eh, ñaari émissaires yi nga xam ne benn buur moo leen di woon ñu wat seen sikkim yi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëggu a xool mu mer daan na wayhakum man amarakum bi tos toskare ñeel la ku leen digal li ñu ne ko suñu suñu kilifa gi mu ne ko walaakin nii amarani rabbi bi haza man nag sama borom lii la ma digal sama kilifa man lii la ma digal. léegi wala ay ñuy cëkkal ngaañ maanaam loolu tax parce que yeneen bi sallallahu alayhi daka daan def loolu la daan def da daan cëkkal non maanaam exemple rek laa joxe pour wax ne problème maanaam ñun jamono ji ñu ne ban jamono la et que il faut que ñu comprendre ban jamono la ñu ne voilà c'est très important ñu xàmmee ban jamono ñun lañ ne lu mën a yàqal nit dafa gaaw nit ñi pas-pas jàngatuñ xamatuñ ci lu bari soobuwuñ ci yoonu yàlla daf ci am yu bari bari yoo xamante ne daf cee des donc yooyu yëpp ay jafe-jafe la ay problème la te ay mbir la yu ñu war a xàmmee war ko ràññee voilà kon incha allahu taala. Euh, lii ak xeetu fàttali la woon ci jotaay yi weesu xeetu résumé même bu fekkente ne partie bu mujj bi rek lañ gën a laal et que pour ñu mën a nekkaat ci bain bi comme niñ koy waxe et que incha allahu taala euh, ci jotaay bii di ñëw et eh, dinañu yeggale et que wax effectivement ne ñooñu nga xam ne moom lañuy wax ne ñooñu dëgg-dëgg nag ñooñoo génn ci problème yi bari yépp am te doomu aadama melowoo ko te ñu xàmmee ko ko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 بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو